baayam naan ko mais yonent bi saa mu ne woon boobu imaam al-Hafiz Kathir mu ne bi mu loolu ba pare mu ne wa hatta aydan munkarun fi hadha min hadha way hadith bi munkar la ci wàll munkar la ci wàllu xam-xamu hadith <coughs> mooy waajoo xamante ne nii. Euh, euh, dafa moom de toute façon ab da'if la mu wuteeg ñi nga xamante ne nii mooy ñi wér loolu mooy munkarul xadiis kanta bu dee ab siqa bu wuteeg ay siqaat yu bari loo xamante nii moom lañ naan charge waaw ñoo waaye ko ñoo xam ne ñoo ko gën a dëgër wala ñoo ko ëpp fuuf mu ñëw wute lañ naan lii charge la waaw mooy dafa dafa beru mais munkar mooy koo xam ne wéroo ba pare di solo bu wuteeg lu fiqaat yi wax léegi xoolal xoolal xoolal imaam ibn abdul bar al imaam ibn abdul bar al andalusi rahmatullah alayhi mu ne bon ci càllale bi ak nettali bi quoi al imaam ibn abdul bar <laughs> al maliki rahmatullah alayhi mu ne asaaniidu haadha al hadiith laysat bi qawiya waaw te tamit nettali nañ ne dañuy nettali ne bon imaam al-Hasan al-Basri daal na koy nettali comme ni ko imaam al-Baghawi soloowee ci yoon imaam al-Hasan al-Basri nañ ko que da ko nettali waaw di nettali ci mbiru an Muawiya ibn Muawiya al-Muzani di nettali ci mbiru eh, Muawiya ibn Muawiya al-Muzani Euh, di nettali kii bi te loolu mursal la ci man di demee mursal la boobu ibn Abdul Barr ca al-Isti'ab mu ne asaaniidu al-hadiith laysa bil fi al-ahkaam lam yakun fii shay'in minhu hujja waaw <clears throat> mu ne xadiis moom jàll day xadiis bii moom benn dëgëru ci moom waaw walaw anna fil ahkam bu doon ne ci ahkam yi la waaw bu doon ci ahkam yi la mooy ci àtte <coughs> lam yakun fi shay'in minha hujja mais dara du ci tool ko du ci to du ci wér comme laaj bi mooy <coughs> quelle est la différence entre ahkam yi ak kiiwu siira yi loolu ñu ngi ko doon tudd rek ci bi ñuy wax Euh, biñ nee ci tarjama Seydina Usmaan te foog naa tuddoon nañ ko jotaay tuddaat nañ ko jotaay bii weesu waaw bi ñuy wax mbiru Seydina Abu Zar kene mbir yi wéru mooy la al ahkaam xam nga boroom xam-xam yi rahmatullah lépp loo xam ne xadiisu yonent mi alayhi salaam bu jëm ci àtte yi li ñu war a jëfe hein comme julli nan la ñuy jullee nan la ñuy xam nga instant bi ñu nekk ci koor bi bés bu nekk ñu ne la julli bii lañ war a def di nettali naan yonent bi aleyhi salaatu salaam hein yoo xam ne ñu ne al yoo xam ne dañu naan al imaamu Maalik moo ko solo muy wax ci ngëneelu julli yi ñuy julli naan tey ràkkaay koor gi tey lii ñaata ràkk ngay def bu ko def di nga am ñaa yi ay àjjana àjjana ju nekk ñaata xawma lal lal bu ne ci wóoral ay ni ak yooyu mooy yooyu <coughs> ñun moom li lay wan ne ñun duñu réewum xam-xam <coughs> moom bari na quoi mooy yooyu nga gis ñu koy wax ci rajo yi di joxe naan la naafila du jour mais loolu lépp dara wéru ci loolu amul lenn lu ci yonent ma lay saa saa wax amul lenn lu ci imaamuna Maalik rahmatullah alayhi solo loolu mawdu la waaw mooy lu ñu fomante de toutes pièces la loolu amul jógewul ci imaam Maalik jógewul ci yonent bi sallallahu alayhi ni ñu koy waxe keneen imaam Maalik ay ay ci càllaleen googu xam nga boroom xam-xam yi ko l'imam as-Suyuti di wax bokk na ci li ñuy wane ne xadis bi mawdu la mooy min wa haythu lam yujadu 'inda ahlihi mooy xadis boo xam ne waa xadis xamuñu ko mooy boroom xam-xamu xadis yi xadis bii xamuñu ko non boroom xam yi xamuñu ay julli yoo xamante ne yu ñuy def ci koor gi la tous les jours di ci jàng xaw ma fukki xulu ak ñett wala yu mel noonu ku ko def wala rakka bu nekk bu njëkk bi alam xaw ma lan ak lan yooyu ku ko def après yow di nga am lii di am lii di nga am lii loolu boroom xam-xamu xadiis yi xamuñu ko xamuñu ko de te ñoom ñooy waa domaine bi yow ñoom bu dee xamuñu ko nan ñun ñi nga xam ne xamuñu xadiis rek li muy tekki xamuñu ko wolof li ci ëpp xamuñ luy xadiis boo leen ne taarif aywa définir définissez-moi qu'est-ce que c'est que xadiis xamuñu ko wallaahi bari na ñoo xam ne dangaa am njortu gu rafet ci ñoom rek xamuñ lu xadiis di tekki xamuñ lu xadiis di tekki waaw mais ñoo xam ne waxuma la dara yow loo xam ne domaine bi yow kon yow doo fa dara yow yow rekk turu domaine bi turu matière bi matière bi matière ndax ay ba matière waaw comme ni naan tafsir hadith siira yu mel noonu naxu ainsi de yow bu dee ne yow turu matière bi rek xamoo li muy tekki yow xam nga ne sot te amoo càllale fenn te xamoo luy càllale sax xamoo loolu bizarre la boo déggee ñu naan ay nit li muy nettali daa ko war a jële fu wóor daa war a jële ci nit koo xam ne day ku wóor la ne dégg na ci diw mu dégg ci daw par exemple mu ne Sëriñ Tuubaa loolu mooy wér loolu koo xam ne boo koy wax loolu rek loolu da koy choqué mooy kooku naka la mën a jëlee xadiis yoo xam ne daan imaam Maalik ñu koy nettali ah kon mooy bokk na ñu li ñu xamee ne lii xadiis bii mawdu' la mooy ne doo ba ñu ko doon trouver mooy xadiis boo xam ne wala xadiis yoo xam ne kenn trouver wu ko ci téere xadiis bi waa xadiis nag demal seeni téere demal sax imaamul Buxaari sax yi imaam mais li leen jiitu Muwatta bu imaamu Maalik téere Seydina Abdullah ibnul Mubaarak almaw almarwazi az ak yooyu yépp demal nga xool yi ñëw yooyu après ay ñoom musnadu imaamu Ahmad ak li muy bari xadiis amul benn laa wax xadiis bu bu buy junj sax lu mel nii musannafu imaam abu ibn abi shayba amu ci ah musnadu imaam abu daawud at-Tayaalisi amu ci nga ñëw ci sunan yi benn amu ci imaam an-Nasa'i rahmatullah alayhi nga xam ne ni muy étalé woo ci yooyu ah même yooyu noonu dara amu ci sunan yépp al ak ñi leen jiitu woon ñoom imaam Abu Dawud imaam an-Nasa'i euh, imaam euh, at-Tirmidhi an-Nasa'i ibn Maaja yooyu yépp benn amu ci hatta al-Jaami' Jawaami' bi imaam as-Suyuti loolu noonu amu ci. aljaamiu saxiir ay yooyu dara amu ci waa yow mais kon yow naka fan la xadis bi jóge fan la xadis bi jóge lu dul ci bokk benn waaye bu ko créé waaw huwa mimma ambatathu muxu ba'du shay ba ambatat ambatahu muxu ba'di nas xamuñ ko moom loolu <coughs> premièrement loolu bokk na ci liy wane xadis bu daif que lii dañ koo fomante du pees te na beneen mooy jëf ju ndaw ñu la ciy dikk loo xam ne rëyaayam vraiment day dépasser entendement yooyu bokk na ci yi nga xam ne ça attire attention wala ni lii eh, attention ça cloche saa cloche tin tin tin tin yow boobu amee détective luy détecter mensonge détecteur de mensonge boo déggee loolu day dafa war a clignoter rouge rouge rouge rouge moytu moytu moytu leen moytu leen moytu leen waaw parce que lu ndaw ñu ne la boo ko defee yàqu fekke xunay na yem fekke xunay na c'est pas quelque chose de mince ah fekke Uhud c'est pas quelque chose de mince ñun xam nañ ci dara waaw ba saxaaba fekke Badar du quelque chose de mince buñ la waxee nag yow dangay toog daanaka yow defoo dara sax ñu ne la yàgg ñoo may tolloo loolu lool clignotant bi moo naan teint teint teint teint teint teint teint en tout cas saxul ci yonent bi saa saa ci benn xadiis que ne moo wax yooyu yépp waaw kon <coughs> mooy loolu loolu <coughs> parce que li ñuy jëfee moo borom xam-xam yi ah suur xam-xam xadiis yi. yal nañu leen yàlla fayal amin dañ cee def yitte wallahi alladhi la ilaha illa huwa ñoom moom ñii ñooy buur yàllaa leen tàggal rek ci xadiis moom moom amoon dara loo mën a wax leneen loolu la ñii daal dañoo nekk nit ñoo xam ne buur yàlla mi nga xamante ne moom ne inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun ñun dañoo wàcc az-zikra muy alquran mais az-zikra hadith wa inna tawat nañ wa inna lahu lahafizun alquran ak hadith man borom bi subhaanahu wa ñun borom bi ñoo koy garder ñoo koy protéger ñoo koy saytu ñoo koy aar ba lépp lu ci lu ci bokkul dinañ ko ci génne moo tax suñu borom tàggat jahabizatul ulama ku fi wax lu dul noonu ci waxu xadiisu yonent bi aleyhi salaatu salaam ñu génn ko wan ko ci kanamu ñépp bëccëgu ndar kàmm wane ni lii nii demewul nii te mooy ñi nga xam ne laa yaxaafuuna lii Seydina Muawiya xadiisam bi nekk saxiix ne yonent bi alayhi salaatu salaam neewoon na du deñ laa yazaalu taa'ifatun min ummatii qaa'imuuna alal haqq laa yaxaafuuna man yaxzuluhum man laa yaxaafuuna lawmata laa'im nee na <coughs> Seydina Muawiya ibn Abi bokk la Muawiya bi <laughs> <laughs> kee mooy alxalifa am na tamit benn affaire bu jar a préciser euh. parce que après laa ne peut-être mu indi malentendu ngeen may ma benn parenthèse li ñu tudd Seydina Muawiya nii moo tax euh, sama xel dem ci keroog bi ñuy def tarjama Seydina Usman radiyallahu anhu yonent bi alayhi salaatu salaam la wax xadiis bu wér boobu ñu gisoon que euh, li nga xamante ne mooy xilaafa gi ginnaaw moom 30 ans la après mu nekk ak nguur. te 30 ans yi wax nañ la bi Seydina Abu Bakar jëlee ba ni Seydina Al-Hasan ah inna ibni hada sakit non Seydina al allah allah wallahi mooy doomu yonent mi alayhi salaam wallahi mooy doomu yonent mi alayhi salaatu wa salaam non Seydina al loo xam ne yow sa àq la fal nañ la kii mais loolu nga daal di bàyyi ngir la ngir yëw na diggante jullit ñi ngir bu benn deret tuur comme ni bàyyi te xam defoon Seydina Usmaan ah comme ni bàyyam Seydina Usmaan def <coughs> keroog ne bu kenn man bu fi kenn xeex bu fi kenn ñëw di ma protéger ki arme parce que bëggul deret tuur moo tax riwaaye kazaaba yi yi nga xam ne dañ naan Seydina Usmaan dafa yónnee ci gox yi ñu ngir ñu woowal ko ay renfort lan lay woowal renfort yónni Seydina Muawiya ngir mu ëndil ko ay ay ay renfort c'est bi bi man hmm. yaa Allah Seydina Ansaar yi ne fi Seydina Zayd ibn Thabit ñëw na Ansaar yi ci bunt bi ah boo bëggee ñu dimbaliwaat ñu nekk ak Ansaar deuxième fois ah bañ ko njëkkee dimbali yonent wala sax sax ñu defaat ko ñii mën nañ leen a terrasser mu ne leen déedéet kooku nan lay soxla Seydina Ali ñëw yónni ay doom doomi saxaaba yi ak saxaaba yi ci seen bopp ñoom ñépp ñu pare ngir fidaa seen bakkan yi ngir Seydina Usman jaay seen bakkan yi hatta Seydina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ngir Seydina Usman kooku nag mu ne leen déedéet dina leen déedéet di woowu arme bu jóge ca biti nga xam ne bu ñëwee gàngooram balaa ak seen gaa yi yëg loolu mën a mën a saccage ñëpp moo tax man ñuy wax loolu xaw ma dañu doon xalaat seen riwaaya baatila yooyu yu neen ñuy fontooy parce que mu ngi téere sàngam mais loolu leeraloon nañ ko walilah alhamdulilah mooy <coughs> boo compter ba ba ni Seydina Alxasan bi séddee hein ci début quarante et un yooyu balaa mooy l'an quarante et un début ba boobu noonu <coughs> trente ans après mooy nguur moo fi am nguur moo fi am tekkiwul ne loolu dafa xaram que nguur googu du nguur gu jub. ne baaxul Seydina Muawiya jullit ñépp ñoo mujj d'accord ne mooy xalifa jullit ñi loolu il faut que ça soit clair Seydina Al-Hasan ci boppam moo d'accord mooy ci njëkk ne ko yow yaay xalifa ma bàyyi bàyyi naa sama os ah saxaaba yi d'accord ko que mooy xalifa ay Sayyidatu Aïcha ñeneen ñépp Seydina al Hasan Seydina al Husayn Seydina ñépp kii mooy xalifa bi fi toogal jullit ñi kon buñ ne après parce que loolu ay constat la yoo xam ne nit ki nit ñi dañuy di jaawale dañuy dégg yu mel noonu jàpp ne dafa baaxul ah mu ngi mel ni eh, eh, hadith bi yonent bi sallallahu alayhi na eh, tunkahul mar'atu li jamaliha wa hasabiha wa li bi zaati diini tariqati am na ñoo xam ne <coughs> am na ñoo xam ne ndax yonent ma ne sa sa dane jigéen ñi de ndaw jigéen de dinañ ko takk nit dina takk soxna parce que eh, il est elle scientifique moo ko ci dugal mooy li jamaaniha wala li hasabiha wala fi mu poste bi muy ak son ci société bi ah non ndaw si nag <laughs> mais moom les endroits les les les plus fermés de la république fa la ne dafa bokk ci ñi nga xam ne les arcanes de la république mooy li xasabiha waaw eh non c'est que moom nag moom alluram rek non allure kii la quoi non moom moom boo àndee moom da yëkkati. non da lay yëkkati moom boo ànd ak moom moom ñépp lay naw ñépp lay tàgg ñépp naan ah buñ la masul a jox benn solo buñ la gisee nga ànd ak moom ñoo xam ne ay borom kër yii ci lañuy commencer di la jox la respect boo xam ne de toute façon boo ko takkuloon manoo ko amee feneen mooy ñu ne jigéen bi day takk ñu mel noonu ngir loolu waaw waaye dinañ ko takk ndax alal ji ah il <laughs> est de. moom boo ko takkee moom te à l'abri du besoin am na ñuy takk jigéen ndax loolu mais am na ñuy takk jigéen parce que xasab ak nasab bi ay bokk mooy fii la bokk moom yax bu rax bu yax bu la bokk ah surtout bur sin kumbandoo feen juuf la ah waaye kii surtout mabala rahmatullah alayhi sawaay nag sëñ bee doon maamam wala yu mel am na ñoo xam ne loolu tax ñuy takk am ñoo xam ne nag yooyu yëpp taxul ñoom dañuy takk parce que diineem la ak fu mu man di bokk tëgg la géer la ñeeño la yooyu yëpp yoonu waa ji new ci li muy xool mooy est-ce ndaw si zaate diin la waaw nit la koo xam ne ku nekk ci diine la ku am yaru l'islam la tax ku koy doxee la am mu ne am na ñoo xam ne looloo tax ñuy denc mu ne nag yow nit ki man de sallallahu alayhi wasallam bu ma lay conseiller en tant seen bàyyi yéen julli nii ndax mooy suñu bàyyi nii soxnaa mi nekkee suñuy ndey nu ko raw la ne suñu bàyyi mooy ki ñuy nàndal mooy ki ñuy nàmpal lu waaye xam moo tax yow li nga xam ci diine dangaa war a xam ne diine koor de diine lépp lu lay jariñ loo xam dangaa war a gëm waxuma diine mu nekk réalité booy dunde que ne lii ci yonent bi alei satu la ko suñu boroom jaarale waaw Allah ndax bu buur yàlla nekkee joxekat bi moom mooy séddale Allah comme ni ko yaatale woon nit ki loolu day nekk waxuma ay prétention ah loo xam ne mooy yow sa xaqiiqa noonu ngay dunde waaw mu ne man kon suñu bàyyi la li ma leen di tànnal borom diine kooku laa la tànnaloo moom bu ma doon conseil boo ñëwee mooy nit ki bu ñëwee ne <clears throat> comme si dafa ñëw nit ku ñëwoon ci yonent ma licence wala ku ko fi toogal muy boroom xam-xam mu ne la man de ñeenti façon soxna ñoo ñoo présenté wu sama kanam waaw <coughs> kenn ki moom boroom diine la de kenn ki boroom alal la kenn ki boroom askan la hein kenn ki boroomu taar la ah ah yaa cheikh loo may loo may loo may loo may loo may conseiller bu boobaa yow en tant que ku fi toogal yonent mi alayhi salaam lan nga war a wax fadfar bi zaati diini taribat yadak waaw tànnal ki nga xam ne mooy boroom diine gi waaw boo ko tànnul taribat yadak dóor nga sa loxo ci yëkk waaw mooy parce yeneen yépp yeneen yépp ay awaarid la la rek yu gaarul la mooy yoo xam ne c'est temporel parce alal mooy c'est possible que mu jeex lu gàkku sax ñaata boroom alal ñoo def fayit xaru ji wala xaruñ sax ñu mujj ñépp di leen yërëm te ku seet tuuti rek ku dund tuuti di nga ne ba nga nee gone am na kër yoo xam ne xam naa ma son nañ ko wax jamono yooyu ñoo ginoona ñooy ñoom lañ doon woowee borom barke yi mooy borom barke ci wolof bu nee diwee ñoom borom barke la mooy ko buur yàlla may wërsëg ku ma ubbil wërsëg ku am alal léegi nga gis kër yoo xam ne noonu lañ meloon mais bi nga màggee yow bi ñu màggee da gis ne ñooñu mooy léegi melatuñ noonu presque yow léegi dañ leen di bëgg a dimbali te pourtant ba nga nee gone ñoo doon ñoo newoon ci kaw classe bi vraiment ñoo ginoon a kii mooy comme bi ñu ndax buur yàlla maalikal mulk tu'til mulka man wa tanza'ul mulka mimman tasha wa tudhillu man tasha wa tu'izzu man tasha bi yadikal mulk ndax moom moom buy buur yàlla woon nguur ak moomeel ak alal ak lépp ci loxoom la ne moo koy jox ku ko soob di ko xëcc ko soob di yëkkati ko soob di wàcc ku ko soob waaw yàlla nañu buur yàlla di jox te di ñu yëkkati bokk la ñu ci ñuy jox ak ñi muy yëkkati amin kon mooy loolu c'est éphémère borom alal boo ko tekkee nga àll mais bu ñàkkee nag nooy def da koy bax ah moo la fa dugaloon de bu dee jamaal bi la taar bi taar bi dem mu commencé ah, euh, riid yi di ñëw lex yi commencé di lax ah fa lii sonn nga naan tem ma ciy ma a seetoo commencé di lax nan ngay def nan ngay def bu dee ne loolu la fa bàyyi woon mais leneen man na ko dal loo xam ne dafa dal def opération ci xar kanam wala yooyu mu mujj ñu déformé kanam gi wala mu déformé wala yu mel noonu lu ne mën naa am man nga ko takk sax yow ba nga ko takkee taar ba nga gisoon laa doon koy takk yow gisatoo ko te pourtant changé wu waaw bu dee fii la bokk nga dugg fa parce que fii la bokk mooy doomu diw la di baayam diplomate la sama carnet adresse day yokk nga nga dugg ci gis ni jikkoom yi mais toog ak moom ci canapé sax manu la nekk tellement ni jikko yi ñaawe nooy def kon far bi daati di loolu noonu par exemple tekkiwul benn yoon que ne takk jigéen parce que dafa taaru dafa xaram déedéet déedéet loolu xaraamu la takk jigéen parce dafa am alal moom bu dee d'accord ne yow nga d'accord loolu tekkiwul ne ku mariage boobu dafa xaraam mariage baaxul la déedéet mooy yore mu ngi mel ni c'est bi mu naan bi mu naan euh, euh, euh, mooy xadiisul wax ci wàllu nii nii xadiis boobu tekkiwul ne ma am kaana hijratu lillahi wa wa man kanat hijratuhu limra'atin eh, eh, li dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha aw yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma <coughs> hajara ilayha kon mooy ne keneen eh, mbir yépp ci yéene la tegu way <coughs> li yonent ma la saa sax ci yéene mooy ci la tegu léegi koy bu ko xam ne dangay gàddaay gàddaay nga xam ne mooy dangaa gàddaay ngir buur yàlla ngir yonent ma lay sa saam ñoom ci ñoom ca ñoom la sa payu gàddaay ak tamit ngërëm nga ngay ut ci ñoom la ne ñoo lay fayal seen bopp képp nag koo xam ne dafa gàddaay parce que dafa am jigéen bu rafet bu mu a takk ah bu gàddaay mu topp ci ngir man koo denc wala boo commerce ah, <laughs> ah, bëggee sama commerce bi dox foog ma fekk leen fañ ne dunya yusibuha waaw wala man samay affaire daal ci ñoom lay jaar te ñoom toxu nañu kon ma toxu ànd ak ñoom mu ne kooku lii ak gàddaayam ci loolu lay aju loolu nag tekkiwul ne par exemple nit amul droit que ne dafa xaraam nit par exemple ñëw ne ah ben tiens man daal soxna si muy bëgg il est en elle est ma fexe am ay këyit Sénégal ba xool ba dem nekk Europe c'est sûr que moom moo taxoon est ce que dañ naan eh yow sax demoo baaxul de lu tax parce que yow limratin tatazawwajuha eh, yow da nga fiy génn parce que soxna soo bëggoon a takk la dañ naan daa ah, déet loolu xaraamul ah al ah, am na lu ko gënoon a noobul surtout gàddaay bi mais te tuwul na la dafa xaraam loolu nag c'est pareil ak liñ doon wax sànq ci Seydina Muawiya buñ ne bu ñu leen traité sans sànni xilaafa gi 30 ans la sama ginnaaw après guur a fi tekkiwul ne nguur gi dafa xaraam bañ na ba ci yi Seydina Omar ibn Abdul Aziz du ci ñoom la bokkoon kan mooy taxaw naan Seydina Abd Omar ibn Abdul Aziz il n'était pas légitime kan mooy wax loolu moom mi nga xam dañu mujj jël ba koy boole ci xulafa ar-rashidun naan xaamisul xulafa te pourtant moom ci noonu la accédé ah affaire affaire euh, seen mooy sama njaboot seen famille ñoo ñoo ko fal. waaw mooy kii moo génn àddina ne moom moom la fi teg voilà mooy loolu la est-ce que après dañ naan mais kon nii daal légitime non moo tax mënoo ñëw naan Arabie saoudite bon ñoom jamono ji seen roi yi lii c'est xaram kan moo leen c'est xaram kan moo leen c'est xaram non non fa du mënu fee jóge Abdul Aziz ñëw toog ñoom ñépp di ibnu sa kii euh, ibn kii ibn waaja seen baay alu Saud déedéet dañ naan kat moo leen loolu dafa xaraam kat moo la wax rek dafa xaraam xam nga doo question boobu kii loolu nag genre intellectuel yi koy wax quoi ak gars yi nga xam ne yee fitnakat yi xawaar yi ñoo jéem a wax yooyu hein lan lañ bëgg ñoom comme ñoom ni suñu réew yi ne nga xam ne ku ñu fa fal nga nax nit ñi bañ indi la buñ la kiiwee nga def lu la neex gars yi en tout cas li nit ñiy wax selon li nit ñiy wax naan defu fi dara te loolu it du wax ju dëgg def na fi dara neel kay la nga doon xaar yëpp defu ko waaw mais toogu fi sept ans ba cinq ans def fi dara <coughs> yow loolu nga bëgg euh, fële noonu instabilité bi nga bi am sa réew nga xam ne fu élection amee ku nekk takku ngemb jiital sa bër di xaar ngir mën a toj bopp ñu ci des loolu bëgg mu xew màkk mu xew foofu ah te kooku du wax mukk ne ren Élisabeth dafa dafa dafa euh, Angleterre seen buur yooyu dafa illégitime d'ailleurs boo mooy sax bokk na ci fànn yi ñi nga xam ne lu xew foofu mu topp ci jaral na koo yàq journée ngir seetaan leen ba pare mu ñëw naan lee dafa kii kooku kooku xamul boppam kon loolu li ñu bëggoon a préciser mooy loolu tekkiwul ne loolu dafa xaram bi que ne kon ñëlee légitime moom bañ a légitime waaw Banu Umayya légitime nañ kay voilà kon ñu ngi woon ci wàllu ahkaam yi mooy si li sayyid imaam ibn abdul bar ne xadiis bii moom dara wéru ci moom asaaniidu hada al xadiis laysat bil qawiya càllale xadiis bii dëgëruñu benn dëgëru ci mu ne walaw annaha fil ahkaam bu doon li jëm ci wàllu àtte yi la mooy nii lañuy jaamoo yàlla lii lañu war a gëm tamit ak pas-pas yi pas-pas yi ak ni ñuy jaamoo yàlla ni ñuy jullee ni ñuy woore yi nga xam ne dañ koy def taqarruban lillahi li wajhillahi ta'ala ngir jege buur yàlla loolu lu wér moo ci mën a teg nan lañuy nodde kenn du ko fomante parce que loolu moo tax xadiis bu wérul ci yooyu dañ koy teg fële allahumma bu dee ne wér gi euh, donc fu gi rëyut te moom kese fi am gisuñ beneen xadiis ku mel ni xanbali yi ñoom ñu ne ñun doxe xadiis boo xam ne ak wéram taxu ko graw ak ñàkk wéram taxu ko garaaw noonu waaye moom rek ka fi am ñun ñu jëfe loolu parce que y'a possibilité que yonent ma sa sa ko wax loolu moo gën ñuy joxe xalaatu nit ñi naan borom naan suñu sëriñ nee na wala keneen nee na wala kii nee na waaw moo tax yu da'if yi yoo tax ñoom dañ koy préciser naan la moo na imaam at-Tirmidhi nga gis sunanam bi hada al hadith laysa bil qawi wala da'if ndax diw mi nekk ci kii bi moom da'afahu diw waaw sa'altu muhammadan mu ne sa'altu muhammad mooy imaam al buxaari laaj naa ko kii mooy diw moom loolu mu ne moom moom moom kiiwul ah nekkul ku ñu gërëm ci borom xam-xam yi wala qaala imaam ahmad innahu da'if ne ahmad de nee na muy sama sëriñ naan imaam al buxaari imaam ahmad wala yahya ibn ma'in wala ali ibn al madini nee nañ ma wérul waaw kon muy nga gis dañ koy présider parce que lii dañuy jëfe moo tax sax bépp moo tax gis nga euh, moo tax fiqh xam nañ ci dara léegi ñu dugg ci mooy li ngay nootale mooy xadis bu daif bu fi taxawee ñu gis leneen lu wér ndax boroom xam-xam ba moom la gisoon ba taxoon mu wax masala sàngam moom mu nootal ci lenn yow bu buur yàlla ñëwee beneen madhab bi moom Shafi'i yi wala Hanabila yi wala ñeneen ñoom ñu tegu ci xadis bu dëgër bu boobaa yow mënoo toog naa man Maliki rek parce suñu borom xam-xam ya waxoon lii lañ waxoon tam lañu sëkku ne woon mooy xadis bu da'if nga gis xadis yu wér rawatina bu nekk ci saxiixay nekk imaam Muslim imaam al-Buxaari ak imaam Muslim rahmatullahi alayhi nga ñëw ne du ko kii parce suñu waat déedéet moo tax loolu mooy moo tax loolu mooy ahkaam yi ñuy jëfee nu ñuy woore nu ñuy julle nu ñuy génnee azaka nu ñuy jaamoo buur yàlla ñu ñuy naafilaa yooyu yépp loolu mu tegu ci leer moo tax imaam Ibn Abdul Bar ne bu dul woon bu doon ne ci yooyu la moom kenn bu ci nangu dara waaw bu doon lool kenn du ci nangu dara mais ñun dañ naan bu dee tamit ci nettali yii it duñu ci nangu dara pourquoi pourquoi parce que nettali histoire il faut leen na maanaam li ngay nettali dafa am wala amul waaw ñaar yooyu moo ma am moo tax alxabar ci waa balaa la alxabaru mooy lan mooy mooy loo xamante ni man nga cee wax dëgg la wala du dëgg bépp information bépp wax bu ñu la indil ta nga man cee wax ne dëgg la wala dëgg loolu mooy xabar beneen côté bi loolu mooy manoo ci wax dëgg la wala du dëgg bu ma nee saa yi man nga ma àll sa yére bi loolu mënu moo ko wax dëgg la wala du dëgg ndax loolu amul mooy kii day ñaan wala ma ñëw ne mais Moodu ñëw naa manoo ko manoo man wax dëgg la wala dëgg loolu mooy insha ah mooy loolu mooy insha alors que xabaar mooy mu ñëwee waxub information ne ah lii de xewoon na en mille neuf cent et quelque hein lii de xewoon loolu moom soo mu nekk dëgg wala du dëgg rek. léegi nag nan la ñuy xamee dëgg na mooy mu jaar ci càllale yu leer càllale yu dëgër bu ci jaarul kenn dara wow dara wow la tax ñu taxaw naan di di soutenir wax jooju dara bu dara lu tax ñu war a taxaw naan dañuy soutenir wax joo xamante ne fi mu jaar loxo yi mu jaar ba ci ñun am na ci loxo yooyu koo xam ne wérul wala am na ñoo xam ne wéruñu ay feebal lañu seen wax jarul dàq gannaaw waaw. kenn la yu awwalu ala aqwali kenn du bàyyi xel ay waxam kooku nan ngeen bëggee mu wax ci loo xam ne soit am na wala ñàkk am na rek mooy soit lu weesu la la ñuy nettali soit waa ji li muy wax am na wala amul te ni ñuy saxale ne am na mooy ñi koy nettali nekk ñoo xam ne dañu digne de confiance képp koo xam ne digne de confiance bu nettalee ay histoire kenn du ko jàpp loolu foog naa c'est logique boo xamante ne nii primaire waaw ça c'est une logique primaire partagée par tout le monde kon mooy amul benn différence boo xam ne bu dee ahkaam même bu dee ne dëgg la dëgg la borom xam-xamu hadith yi en général ñoom bu dee côté siira liñ ci doon ñàkk euh, doonuñ ci woon teg yenn yenn rigueur yi yenn rigueur yi comme niñ koy tege ci yii parce que yii mooy ni ngay jaamoo yàlla ahkaam xam nga loolu moo ëpp doole fuuf. moo ëpp doole fuuf yooyu moom il faut mu leer loolu moo tax ñu defoon ci loo xamante ni nii defuñu ko rigueur boo xam ne teguñu ko bu dee ay nettali rek la comme waa siira loolu moo tax waa siira waxoon naa seen wax léeg-léeg du dëgër parce que rigueur boobu tegu lañu neneen ñoom teguñu moo tax seen wax yi des fois day siiw nag mais léeg-léeg du am cislaay du am cosaan du am tamit fu mu tegu parce que ñi mu ñenn ci ñi mu jaar dëgërul manuñ ne comme que ñoom teguñ ci woon rigueur que ñu nit day tax ñu ne affaire bi ko noonu la déedéet duñ ne noonu ah duñ ne noonu la du ñu ne noonu la dañ naan mbir mi kon ne nettali Muawiya Muawiya ibn <coughs> Muawiya al bi càllale yi wax nettaleen bii nii dara wéru ci waaw dara wéeru ci te bu doon ci ahkaam yi kenn du ci nangu dara waaw te du mën a du du mat lay sauf que nag. <laughs> du mat lay. ah ah mu ne mu ne moom sax nu ma man sax Muawiya ibn Muawiya bii sax dama koo xamul parce que bu dee Muawiya ibn ibn Muqrin moom xam al-Muzani kooku xam nañu ko nit ñi xam nañu. moom ak ay mbokkam waaye amma Muawiya ibn Muawiya fa arif kanta Muawiya ibn Muawiya moom man xaw ma imaam ibn Abdul Bar soo ko gis nga <coughs> dafa am ñu ne <coughs> parce imaam al-Hafiz ibn Hajar euh, ci Fathul Bari euh, gis naa ko mu ne euh, bi muy wax parce que est-ce que man nañoo <coughs> jullee néew mooy masala bi ñu doon wax sànni néew bu fi newul mu naan am na ñoo xam ne dañuy dañuy sukkandikoo xam nga buñ nee euh, bu bu bu bu Najaasi bi wax nañ ko sànq boobu wér na ci saxiix ñenn ñi nga xam ne <coughs> xam nga ñenn ñi dafa am ci borom xam-xam yu ne non non loolu jagle yeneen tibaale sarsam la loolu kenn du ko def après yeneen sarsam kenn du fi jullee néew bu kenn bu boo xam ne nekku fi waaw. loolu kenn bu ko jullee quoi waaw loolu dinañ gis ñan ñoo wax loolu waaw ñan ñoo wax loolu <laughs> waaw loolu avis la am na avis yu bari que ne loolu kenn du jullee néew bu fi new kenn du ko jullee ñu ne leen mais hadiisu Najaashi bi nag ñu ne loolu jagle yonent bi alayhi salaam julli gu yonent bi alayhi salaam jullee jagleem la waaw jagleem la kon mënuñu koo nag joyal ci ñu ci des ci xeetam loolu nag ñoom bi ñu waxee lool dafa am ñenn ñi nga xam ne dañuy dëgëral mbir mi naan noo bokk na li koy dëgëral julli ji julli ci Muawiya ibn Muawiya foofu nag la problème bi ne te loolu la imaam ibn Abdul Barr ne bu dee ci côté boobu la te loolu ci ahkaam yi la mooy àtte yi nit jullee néew yooyu walla yàtte la ku ko loolu kenn du ci mën a lay lii mais lool mu doon daw nag am na ñoo xam ne ñëw nañ ci ginnaaw di ko laye naan moo loolu loolu mooy problème bi càllale yu bari la nag imaam al al al alxaafis ibnu xajar dane ah càllale yi de bari nañ même bu dee benn wérul ah amaana li ñu bari euh, ñu dëgëralante mais à vrai dire mooy mbir yi man ñu dëgëralante moom parce que mooy mbir mi euh, loolu moo tax ñoom imaam alxaafis ibnu kasiir ñoom ñëpp naan in saxal xabar ba pare ne lii moom xadiis bi xariba jiddanta shadida fi xaraba shadida munkar yii ay munkar la imaam alxaafis ibn abdul bar wax li muy wax mooy ne affaire yi lii gën a dëgër mooy xadis bii nii wérul voilà loolu loolu daal diwul wér nettali bii ke daa am keroog tabu ab saxaaba buñ naan Muawiya ibn Muawiya al-Muzani wala al bu yonent mi alayhi salaatu salaam jullee eh, <coughs> Seydina eh, Jibril wax ko ci ci ngëneelu da ngay li ci fadaa'ilul Qur'aan bari nañu koy tudd foofu daañu fii tudd ci fadaa'ilul Qur'aan dañ koy indi di wax naan waaye lii day wane ne suuratul Ixlaas hein li nga xamante ne eh, këf ka ngëneel yi ci nekk ngëneel yi nekk ci fadaa'ilul quraan waaye loolu loolu lii nii bokku ci fadaa'ilu suuratu suuratul ixlaas di indi lii waaye loolu noonu mooy affaire bi ci boppam moo dugg ko waaw mooy du loo xam ne loo mën a di nettali na naan def leen lii parce que yonent ma lay saa saam ëllëg am na benn bés waaw Tabuk fële waaye jobam àddina nii la def hein <coughs> ah, loolu noonu daal diwul wér voilà loolu ah, Tabuk ginnaaw lii kon Muawiya ibn Abi Muawiya loolu lañ am lu ñuy nettali ci moom mais nettali boobu wérul wallahu ta'ala a'lam ah, imaam Ibn Ishaq ibn yasaar raxmatullaahi alayhi mu ne imaam ibn isxaaq raxmatullaahi alayhi mu ne imaam ibn isxaaq raxmatullaahi alayhi mu ne wa lamma intaha rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam ila tabuuka ataahu yohanna ibnu ru'ba saaxibu ayla fa saalaxa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam wa a'taahu al-jizya mu ne bi nga xamante ne nii moom imaam Ibn Isxaaq ci la Yonent bi alayhi salaatu wa salaam agsi foofule ci la agsi Tabuk di xaar Hiraql la di xaar Qaysar azim ar ci xare bi mu génn di xaar Hiraql mu ne ci la ko dikkale ba mu fa newee foofu Tabuk ataahu Yohanna ibn Ru'ba moom lañ naan Yohana Yohana mooy lan Jean waaw mooy Jean waaw Yohana eh? mooy gis nga ay arabe lañoon mais ay arabe yoo xam ne ay chrétien lañ mu doon doon nekk satellite romain mu dikkoon ko kon yuwaan Yuhanna ibn Ru'ba saaxibu Ayla nekkoon ki jiite woon ay ki jiite Ayla nekkoon buuru Ayla foofu fële jege Jérusalem ci soriwul woon Shaam min bilaadi Shaam hein bi mu ñëwee fa saalaha Rasuulullah yonent bi am ak moom ay accord moom ay des accords diplomatiques yonent moo ñu jàngal ni ñuy dem waaw waaw nan lay tisser ay relation ak réew yi réew yi lépp nag tegu alal xaq bil xaq di jaar ci dëgg mais tegu ci dëgg ci ni ko suñu borom bëgge mu daldi def ak moom ay accord wa ataahu al jizya léegi mooy mu d'accord ak moom accord yi nu muy demee mooy dañuy nangu léegi génn ci sous autorité romaine léegi nekk sous la tutelle des gis nga l'islam bi muy nekk mooy boo doxalee l'islam rek yow sa sa sa bopp day yëkkati ko <coughs> mooy doo sëgg de non mooy doo nekk koo xam ne ku nit ñi fontoo la benn réew du la fontoo waaw ak karaama ak teraanga mooy loolu dafa na la leer yi def ñoom ñu yor yi yées di ko implanter fu nekk jàpp ne fu ne la mën a dem àddina bi yépp dafa war a nekk une planète boo xam ne ñépp lu doxe à l'occident te yow leer na ne ñuy yor bari na yu yées yu nekk ci ñoom waaw daanaka ñun di leen jéem a roy ci lu bari ci lañu yàqoo waaw ci lañu yàqoo ci lañu yàqoo léegi lan ngay xalaat nga xam ne kooku kon homosexualité yi ngay fan la ko gaa yi jële yàgg naa am mais ni mu lawe léegi parce que koo gis parce que ñoo ñu ngi légaliser rek réewu nasaraan yi ñu nit nga commence so bo ñemewoo ñëw rek légaliser mais idée ba lañ fay dugal muñ commencé di law nit ñi di ko xaw a miin di ko nangu muy jaar ay film yu ñu leen di jox noonu la ñuy def ba kii après bu ñëwee dóor loi bi fekk xol yi wala li ëpp ci xol yi lëndëm nañu ba léegi amatuñu force du résister contre lu bon waaw parce que lu bon sax na seen xol ba pare nga xam loolu mais nga ne kooku am na droit nag fu ko neex ci àddina bi mu dem yóbbu fay arme def fa lu ko neex imposer nit ñi vision de la vie bi mu jàpp ni lii lañ war a doxe nga ne rek l'islam bi nga xam ne moo gën lépp moom amul droit def loolu ah tilka idan qismatun diis ah yow sa séddale boobu sa àtte bi mais dafa jeng loolu waa mbon te bu leen neexee tasaare seen mbon waaye yiw nag bu ñu am audience waaw boo nee gars yi musiciens yooyu du lundi au jeudi jàpp après du lundi au jeudi ba samedi ba dimanche mooy rek man nga ne du samedi au jeudi loolu lépp mën nañ koo am di caaxaan ci rajo yi émission musique yi fu ne léegi nag ñu ne ñoom moom mooy fu ne animation yi jàppal ma. Sénégal de boo xamee boo ak boo xamee nit ci diine boo àndee moom foofu wala seenu sénégalais yi doo leen ko jàppaloo jamais da jàpp ci kanamu nit koo xam ne nitu yow ci sa bopp rek bu la diine ñoree rus ngaa toog parce que loolu day wàcce manum rus de day def nit faase na yenn yi jaw ci seenu sénégalais yi képp koy seetaan yow matatoo yow yow yow faasik nga faasik nga xaarimul muru am mooy yow moom sam mbañum du sodd na télénovela yi ku koy seetaan ku ne yow wóoratoo si wóoroo ma ah. ay lay <laughs> la saatutul muru wa ah. sam mbañum du sorot na yow boo meloon rek doo ko imaginer mukk ngay am nit ku la seet si ñëw dëkk réew ma nga koy wan loolu tax diine ñor da ngay doo bëgg a taalal daanaka benn télé waaw ñu ne ñooñu nañuy am audience fu ne waa dëgg nag nañ leen jox àjjuma quelques heures kese waaw loolu fu mu tegu fu mu tegu am droit non yooyu ça sera trop bu ëppee non. waxtaane diine la leen di non ça ça ne colle pas pourquoi ça ne colle pas pourquoi gis nga <coughs> yonent ma lay sax sax complexe complexe gi gaa yi ñu xam ñun ah fa saalahat saaxibu ayla nekkoon satellite romain yi nekkoon chrétien fa saalaxa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam ah wa ataahu al jizya yi mooy da ngeen di léegi dootu ngeen nekk sous tutelle Rome Byzance mais ci tutelle jullit ngeen di def waaw léegi da ngeen di des ci seen diine bu ngeen d'accord loolu mooy ne da soo ngeen d'accord da ngeen suñu hégémonie ngeen nekk sous la de l'État bu julli ni ba pare mais da ngeen di acquitter ab impôt bu ñu naan jizya boo xam ne kuffaar yi ñoo koy joxe waaw ab impôt la boo xam ne kuffaar yi ñoo koy joxe ñoom la concerné te nekk ci réewum julli ni mais nag bu ñu ko joxee boobu yii julli ni ñoo war a assurer li nga xam ne mooy seen sécurité ak seen sécurité bien ñoo waral aar di wattu seen alal yi ak seen bakkan yi képp ku nar dal ci yéeféer yooyu wala chrétien yooyu wala ñoo nekk ci réewum jullit ñi nekk ci ay citoyen di acquitter impôt yi ñu war a joxe ak yooyu loolu képp ku leen dal moo doon mboolum jullit a dal seen kaw état bi day dal seen kaw parce que liñ dal ci kaw yéeféer yële waaw parce que ñoom nangu ñoo nekk ci tutelle réew mi reconnaître nañ te tamit ñu ngi def li ñu war a def ñu ngi joxe li ñu war a kon mu daal di jox yonent ma ne saa saa al jizya mooy bokk ci accords yi da di nekk suñu tutelle ba pare dangeen ngeen di joxe jizya kooku mooy kon maliku Ayla Allah Yuhanna ibn Ru'ba imaam ibn Sa'd ni ñëw ci ci ci ci taxrij xadiis mi ah. <laughs> mu ne wa ataahu ahlu Jarba wa Azruj fa a'tawhu al jizya Allah Allah <coughs> waa Jarbaa daal di koy dikkal ak waa Azruj yooyu yépp nekkoon côté yooyu ci Sham wa Azruh Azruh fa atawhu ñu daal di koy jox al jizya li nga xam ne ñoom it impôt de capitation bi nga xam ne moom la yéefér yi joxe waaw mu ne fa kataba rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam lahum kitaaban fa huwa inda lan mooy symboliser lool ak lan mooy wane ne lii accord bi am na diggante yonent ak buur yi mu bindal leen ku nekk loo xam ne fii lañu ko bind waaw comme am ñu ko seede xam ne lii mooy bu dee ay waxi neen yéeféer bu ñeme yàlla mën naa taxaw ne é lii masula am waxuma la yéeféer rek mais jullit bu ñeme yàlla rek mën naa taxaw ne lii masula mu bindal leen loo xam ne mooy koy ci lañ koy marqué bind ci accord yooyu ak le fait ñoom dañuy joxe li nga xam ne mooy jizya mu ne fa huwa indahum loolu mu nga fa moom mu ne fa kataba li Yuhanna ibn Ru'ba mu ne Yuhanna ibn Ru'ba nag lii la ko bindoon waaw lii moo ne la ak waa Ayla mooy moom mi leen jiite ca këyit ga nee na ñu ngi ci bind bismillahi irrahmani irrahim haadihi amana haadihi amanatun min allah subhaanahu wa taala wa muhammadin nabiyi arrasuli eh, wa muhammadin nabiyi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam li yuhanna ibnu ruba wa ahli ayla sufunihim wa sayaaratihim fil barri wal bahri lahum dhimmatullah lahum dhimmatullah wa dhimmatu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam annabi Allah <laughs> Allah wa man kaana ma'ahu wa man kaana ma'ahum min ahli shaami wa ahli al-yamani wa ahli al-bahri faman ahdasa minhum hadasan fa innahu laa yaxuulu maaluhu duuna nafsihi wa in wa innahu tayyibun liman axadahu mina nnaas wa innahu laa yaxillu an yamna'uhu maa'an yariduunahu wala tariqan yariduuna min barrin aw bahr loo léegi imaam ibn Isxaaq mu ne lii la bindoon ki nga xam ne mooy Yohanna lii la bindoon Yohanna ibn Ru'ba saaxibu ay këyit gën bindoon tëral ci mbir yi mu ne mu ci dundoon bismillahi irrahmani irrahim ci turu borom bi subhaanahu wa taala fees dell ak te yërmandeem yaatu daj lépp ci lay tàmbalee haadihi aman lii nii ak kóolute la mbir la xamante ni min allahi ci buur yàlla la tukkee wa muhammadin nabi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam tukkee ci borom bi subhaanahu wa bi annabi gis nga li ñuy insister amul benn njariñ quoi amul benn njariñ Flaubert xaw ma kan a di yëfi caaxaan yooyu mooy wala waaja ñuy tudd may waxi lan lii jariñ nit mooy fekk gëmoo ne yonent ma rasulullah ay mooy héros loolu da loolu ca ma wax ñun ngay jàngal ndax yonent ma yow boo demoon Suède bi jéem jéem a xamal en tant que wolof que seen buur bi lii la gars naan saa fumiste quoi ñun looloo ñu dal. au lieu ñu wax ne yooyu kii nag jàll ne ñun fàttawuñ ni mais fi la nekk di ko pomper bala ñoo commencé discours wala comme diw la bay di ñu eh, fi ñàkk fayda yooyu mooy ñu fi mais ñu fi yëfi yëfi bases yooyu mooy lan xamoo sax ki nga doon li am solo mooy annabiyu ak rasulullah moo tax mu bind ko ci affaire te loolu loolu bind ci ñoom ñépp min muhammadin abdullahi wa rasuli ila qaysar azim rom kon mu ne lii ab kóolute la minallaahi tukkee ci yàlla wa muhammadin nabi seydinaa muhammad ki yonent bi rasuulillah di ndaw yàlla lii yohanna mooy lii nii ba yohanna na ko yor jullit ñi xamal ko lool mu nekk loo xam ne mooy kóolutee li nga xam ne moo koy garanti mooy tax benn jullit du mën dal ci kawama ak réewam di waa ay la waaw li Yuhanna ibn Ruba wa ahli Ayla ak waa Ayla waaw ak waa Ayla ñu jiite sufunihim wa sayyaratihim li jëm ci seen gaal yi ak seen convoi yi jaar ci jéeri gi ak seen gaal yi jaar ci géej gi fil barri wal ci jéeri yi mooy ci terre ferme wal bahri ak li nga xam ne mooy géej mooy les océans ak ndox ya yooyu yépp yu mag yi lahum zimmatullah am nañ pacte buur yàlla wa muhammadin ak seydna muhammad annabi mii yonenti ma lay ak ñépp ñoo xam ni dañoo ànd ak ñoom min ahli shaami mooy yohanna mii ak waa shaam ñu ànd ak moom te mu nekk seen njiit wala seen kilifa ci waa shaam ak waa ahlul yaman ak waa ahlul bahr ñuy jëm ci géej gi ñoom ñépp mooy lii nii biñ ko defalee yohanna mii seen kilifa la leen laalaale ñoom ñépp que ne ñoom it garanti nañ leen ñu ngi ci sécurité en tout cas du duñ dal seen kaw ñoom it il faut ñu respecter dara moo ñu respecter yi ñu wax nekk sous tutelle jullit ñi tey acquitté li nga xam ne mooy impôt de son di jizya mu ne nag fa man ahdatha minhum hadathan fa innahu la yahulu maaluhu duna nafsi képp nag koo xamante ni dafay def forfait hein bu tax yoonu yàlla war a dal sa kaw yoon yoon war a dal sa kaw bopp muy justice muy charia bi war a dal sa kaw na la leer ne alal ji nga yor du dox sa digganteeg loolu am ah, mu dal sa kaw déedéet déedéet waaw xam nga man ma dama ne man de pays laa lu ma neex laay def mooy gars yi ñoom ñi yor lay ci ñoo naan la eh, def fi la neex nga nga xool dañ naan leen nag loolu yéen ngeen war a xam ne tamit réewum jullit tamit c'est pareil manoo fa nekk naan réewum jullit laa ne man Arabie saoudite laa ne mais man je suis un laïcard lu ma neex laay def dañ naan la boo fi defee loolu du neex sa alal du dox sa diggante pen mi ah. mooy yii xew naan waa ji joxe na caution ñu bàyyi ko mu dem l'islam du xaw loolu déedéet bu dee dangaa def loo xam ne preuve leer nañu war laa duma wala dewr la ci kaso bi wala tanzir wala teg la loolu du alal jooy joxee tax mu daal la koy dispenser déedéet fa man ahdatha minhum ci ñii ñii ñépp nekk ci tutelu ci kilifteefu Yohanna képp ku def forfait loo xam ne waroo ko woon a def xamal ne sa alal ji nga yor du dox sa digganteeg pen bi de wa innahu tayyib tayyibun liman axadahu min an-nas lii nag lu sell la mooy bu boobaa boo defee lu noonu ba buur yàlla teg ci daan ñu war a jël ci yow loolu mooy jullit ñi bu ñëwee jël ko loolu lu dagan lay nekk ci ñoom te du am droit bu boobaa mu leen mu ne wa innahu la yaxillu an yamna'uhu ma an yariduunahu wala tariqan yariduunahu te tamit daganul ci jullit ñi tamit ñuy dox digganteeg yoxan ak ay gaayam ci ndox moo xamante ne moom lañ bëgg mooy man leera tamit source yi mooy jullit ñi ni ñu amee droit di accéder ci source yi ñi nga xam ne gëmuñu nekk ci réewum jullit ñi noonu nañ amee droit accéder ci source d'eau yi waaw ndox yi sew ndeyeg yooyu di ci man di arroser seeni tool di ci kii napp ak yooyu mënu ñëw ne mënuñu ñëw ne par exemple man Sénégal bu newoon mu charia ay dox ma ne ñun fleuve Casamance bii ku dul jullit waroo ci napp déedéet déedéet yonent ma ne sa sam ne déedéet waaw maa daama ñu respecte respecté loi yi ñu ngi acquitté li war kenn maru leen a tere ndox yi laa wax waaw bu ñu bëggee napp dañuy napp bu ñu bëggee def loo xam ne ñépp a koy defandoo dañ koy def waaw te tamit wala tariqan yariduna kenn nit manu la ñëw ne leen yéen eh, xool leen yoon wi du ngeen fi jaara waaw voie maritime yi dañ leen koy tere wala voie voie terrestre yi leen koy tere parce que yéen yéen mooy mënuñu ñëw ne voie sangam voie yii yéeféri duñ fi jaar yéeféri jullit ñi waaw voie bii yoonu Kaolack bi duñ fi jaar déedéet déedéet kenn du leen tere tariqan yariduna min barrin aw fa aw ba moo xam ci voie maritime wala voie teres yoon yi ci géej gi mooy ndox mi wala yi nga xam ne moo ci suuf si kenn mënu leen koo tere voilà waaw loolu nag <coughs> nga la nga ne ma jeex na ma ne waaw ci siiratu Ibn Hishaam bi fii la ah boo demee nag ci Dalaa'ilun Nubuwwa imaam al-Bayhaqi rahmatullahi soloo na ko ci yoonu imaam Ibn Hishaam mais mu yokku ci li yonent bi alayhi salaam bindal waa Jarba ak waa Azruh loolu insha dinañ ci ñëw waaye li ñu digge woon sànq mooy taxriij bi waaw <coughs> ah, xadiis bi nu mu fa demee noonu waaye. dañ naan la xadiis euh, bi boo seetluwee imaam al euh, ibn Isxaaq rahmatullah alayhi moom bu dee càllaleem gis nga mooy dafa ñëw nettali dafa ñëw nettali hein waaye imaam Abu Ubayd daal dina koy soloo ci kitaabul amwaal mu jaar ci yoon Usmaan ibn Saalih an Abdullah ibn Lahi'a an Abil Aswadi an Urwa ibn Zubayr waaw moom soloo na ko ci càllale boobu yoonu Usmaan ibn Saalih mu jëla ko ci Abdullah ibn Lahi'a muy ibn Lahi'a waaw Lahi'a ibn Lahi'a mu jëla ko ci Abul Aswad mu jëla ko ci Seydina Urwa ibn Zubayr mooy sanad bi ci Seydina foofu ci Seydina Urwa la yem te ibnu Lahi'a moom mudallis la waaye dafa an an moo tax dane an an abil aswad mooy loolu day tax càll bi ñu am lees ciy seeta waaw imaam al-Bayhaqi it soloo na ko comme niñ koy kiiwe gise beneen bi tamit ci Dalaa'ilun bu ci yoon imaam ibn Ishaq waaye sanadam foofu it comme sanadu imaam ibn Ishaq bii la mooy ne daf ko nettali bi ghayri sanad bi nga xam ne daal moo kii mooy bi nekk ci kitaabul amwaal bu imaam Abu Ubayd ah, waaye foofu an Anad ibn Lahiya mooy mbir mi te moom mursal la tamit ci Seydina Urwa ibn Zubayr ci la yem insha kon ci jotaay bi ñëw ñu gis lan beneen partie bi nga xam ne moom la imaam al-Bayhaqi daal di wax këne loolu yëpp yonent ma ne sarsam na ko waa ahlu jarba ba léegi ci Tabuk ba mu fa newee ak waa azruh loo xam ne mooy signifier mooy li nga xam ne ci lañu euh, daal di se euh, rëdd accord yi nga xam ne moom la am ak ñoom moom alayhi salaatu wassalaam kon insha allah loolu gis jotaay bii ñëw daal di àggale ba léegi ci ghazwatu Tabuk wan nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam wa nahnu ma'ahu bi Tabuk insha allahu taala kon ñu yem noonu la saabi ñëw allahu taala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wasalaamun alal mursaliin walhamdu lillaahi rabbil aalamiin